wala di laa di saaru jalam ma kiyat di kajar masala kam sa ayat di kiyana hala tabbat yada abi lahabin ko kuli ko wasal wacc na ba wa andir asirata al aqrabina wacce yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko sant ne bu mu fàttal yàlla bokkaale lim indi pour mbindeefi ci boppam la ko jëkkee wala sax dama la ilaha axar moom lañ jëkk wax ne buñ sàkkal yàlla bokkaale benn moom nangu na ñu kalam fa ci lan waa ambirance rafet alaqrabina sa gëne bi na nga leen waat xamal leen yàlla ñu bay jaamu lu jub yàlla ci boppam la jëkkee teg dañoom sogoxo àdduna yëpp ba nga xamee nag ne wa anzir ashiratakal aqrabiina wàcc na ci moom moo wasiif ko lan laa war a def ba mën a xoo sama leen mu ne ko dañ leen di invité toggal ñam jëf ak naan nga leen ci sa kër ñu naan nga waxtaan ak ñoom ñu ngi amoon benn gàtt mu ko togg wàjj ko yaral leen xoo leen ñoom ñu di jege ñaale bu ñu ñëwee doomu ba doomu ñu bokk ak Abdoulaye Baye ay baytaxam ñu ko yàlla yéene am na fukki baytax ah, am na fukki baytax ñu ko yàlla yéene ñeent ci des ñaar ñi wedd nañ mooy Abu Lahab mi ak Abu Talib ñaar ñi gëm nañ mooy Hamsatu ak Abbas am nay bàjjali dem ah ci katoog safiyatu ñoom ba ci gëm arwa ñu def ba nga xam ne loolu am na mu xoolee ñu lekk ba suur jox leen ñu naan mu jóg taxaw ne leen su ma leen newoon pour mat yi ci ko mu fees ak ak xare ñuy faj ci mat ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw ndax mosu ñoo ci yow aw fen ba nga juddoo ba tey ñu ne kon nag maa ngi leen di ragalloo ndigalam bés penc bés boo xam ne dina ñëw te ku gëmul yàlla bu keroog rek da nga dajeel ndigal Abu Lahab daal di yittex loxoom ne tabban laka Muhammad alayhi haaza da'watunaa halaku halaku yaa Muhammad yaa ab perte loolu nga doon xoolee tasaaroo leen dara ñëpp daal di tasaaroo donc parce que yonent nag yonent wuute naa yonent yi ya yonent yàlla noonu ba ko itam ne ne fi safaatin boo dina ko dinaa la naraka fi dalalatin ku ci nekk layal boppam laysa biir daraaratum laysa biir safaatum bopp muy faa ba ko la jàpp moo fayil boppam maa amsala haa'ulaa'i illaa rabbi samaawaati wal ardi wa innii la'azuunnuka yaa Firawna masbuura mboolem yonent yëpp ku ci ne saw xeet tuumaal nañ la sànni la yëpp yaa tontu sa bopp yonent moom luñ ko a yàlla tontu yonent mos a tontu boppam noonu la leen gën a foore ba tey ñi nga xam ne Abu Lahab na ne yonent tabban laka xalaku nga nit ñi ñu doon xooye yàlla daal di wàccee saar yi tëj alquran def naa ko ci topp si ak yaari xulaxu si saar wu ci nekk kul lañ ko tijjee ñu yonent waxal xaal yi amut kunde lu waral loolu lum bon bon bon bon bon baay yonent bi la moom Abdoulaye yi jur yonent ñoo bokk ndey baay yàlla am na kersa ci wax yonent na ko waxal sa baay ne ko nangoon ku ko saagalee bàyyi wu ñu ko moom yàlla mu waxal ko boppam ne ñaareelu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne kéefari ñoo song yàlla yonent jóg tontu qul yaa ayyuhal kaafiruuna qul la ko wax ndax yonent lii ngoo tontu la qul ixlaas qul la ko wax yonent lii ngoo tontu la ndax bañu xase yonent ko saaru inaa ko ñaagal kawsar waxuñu woon xul yàlla tontu ñun itam bi nga xamee ne yonentu yàlla jóg tontu boppam li nga xam ne yàlla ci lixlaas day waxee ci yàlla ñu yonentu jóg foofu moom xul yonentu xul na ko waxal sa bay nangam muy wax bu jaaru yàlla xeres na teg yonentu bi loolu daal moom waxal ko boppam rek loolu tax saar na rek sabbat halakuna sabbat sartuna wadaa abi laabin abi laab de abi laab halakuna sartuna suma di yaari loxoom halakuna maanaam léppam halakuna lañ ci jublu yaari loxo ñu gën a bëri ci lu ñu di dajante jëf ku sa yaari loxo halaku halaku nga moo tax wut di yaari loxo waaye namul yaari loxo yi Abu Jahl bi Abu Lahab ci boppam moo xalaku mbooleem wala ñu déedéet ba xew xew ba xamee yeneen teewul foofu dafa toog ba guddi mu fekk Abu Lahab ci néegam moom rek ak ci mbote mu moom ne ko yow bàyyi man nga ragal lu mbugalam tëj yàlla soo rutee gëm ni ñoom ñoom fii maa ngi yore fii koy waaye daal maa ngi lay ragal loolu daal mu ngi leen tënk yàlla yéen a mooy daal nga dee dem safara mu ne ko naa ko wuure moo moo man nan ma gëm la man du ma la gëm mukk seen mbote suñu gëmu la yéen fi ne ko mbote su bu gëmee nag mu ne ko waaw bu gëmee ma gëm yéen fi ne mbote su mbote su ne ko woyu naa la yow sa nga woy jëfe woy mujj mu ne ko ñoroon gëm ma boo ko soobee moom fekk ci yeneen fi mu jël ñaari tànk kanam ñaari loxoom fekk ci loxo yeneen fi mais c'est vrai daal daal daal ci ñun dafa Abu Lahab nar nag ne ko tabbat yaa Abaa Lahab ne ko sa ñaari loxo xalaatu na ba def ci sa ñaari loxo yi nga jox yeneen fi moo tax yàlla yi waxee Lahab mu ngi tudd ñaari loxoom tabbat xalaatu Lahab ñaari loxo Lahab tabbat lépp comme maa la ko ne ci Abu Lahab ibn Abdul Muttalib lu tax yàlla tudd gàttantalam bañ a tudd turam te gàttantal màggal la Quraysh dañ ko daa wooye Abu Lahab ndax taaram bu métti dafa taaroon nga xar kanamam boo ko gisee mu ngi mel ni safara ñu daa ko yaa Abu Lahab dàkkantalam woowu nag moom la ko alxuraan ci defar ndax dàkkantal yi dëppoo naa lay doog mu safara ñëpp xala jëm mu safara wu dëppoo ëllëg moo tax yàlla ci xarañam di santal ko tudd Abu Lahab di ne maanaam ñu ci nam ñoom neex na ko sax te ci dem dëgg-dëgg alxuraan mu ni caa ndax Abdurahman Saa la tudd Abdurahman Saa mooy jaamu Saa lu sant la te alxuraan sant ci yow bukk su ko alquran si diwoon Abdul Uzza rek askan na Uzza jàmbu moom te loolu san la alquran mën da san moo tax ñu bàyyi tuddu dëgg-dëggam tudde ko kuliyaan wa tabbaha lakuna maa wax naa lamu moom loo xam hu ci moom maalu ci dem wa maa kasaba ak doomam ya de xal sax ji yëgu ci moom yàlla xalat na ko moom Abu Lahab yàlla xaram na lépp lu muy xam loo muy xaram muy doom rek loolu la xaram yëpp ala ko tegaloo moom ci biir ci biir ci biir projet wa ma kasabat doomam doomam muy tam ala ko nañu yéen a di gën a leew ci dund gàtt faggu teefam te njël gën a faggu teef mooy doom moo tax yow doom bi yaa saxaale ñëpp ñu ñaan na sa baay loolu laa def jawar wala kasaba ñu wala kasaba doon abila abila moom la yonent bi ka may doomam Ruqayatu wa Saybatu mu may ko mbukul soom doomam de ñoom demoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ñëwoon dem nañ yonent baayam ne ko su maag yow mukkati lu mooy nga dem ci yonent bi delloo ko diinam ye tax li ko ci xar kanam faqaf ko ci kanam mbooloo ma xotbatu ñëw tax li ci xar kanam tax dal ci ñoom dal di ko def jàngoro ñu leen ci taxawal mu xotti koy ñu leen ba xotti mbubbam yonent ne ko yàlla yàlla xiir benn xaj ci xajam yi yàlla ko xiir ci yow ko sama ay fa doom ruqayatu loolu la ko bàyyam santoon ne bi yonent bi te fase doomam te xas ko ci kanam boole ko tax ni ko ci kanam yéen ñu ko yàlla na yàlla xiir ci yàlla na yàlla xiir ci yow benn xaj ci xajam yi bàyyam dal di ko pare nag am nga gëm ñu dem saam et maa fa ngir dama ci jële moom ànd ak mbooloo ci yéen makka ñu dem bay guddi ñu fanaanan su ne aa na ngeen ma war a listas yëpp te yéen ñëpp ngeen ko bëgg sama gannaaw waxtu ma ndax Muhammad ñaan ñaan ñaan yàlla defee li ci waroon a safee te du ko gën a safee dañu la war a bàyyi ba daal di ñëw suñ suñ rek suñ la weesu la fa war ñu war war a ñu ci bitti ñëpp ñu foog leen dañ dañ wëcc leen fa xam naa rek laa ko di koy xëy naa ko na mat ko ah, ci ci bi aa dina koy jëloo fam suñu ci ñun nasa bi bu ci ci ci xobi tàmbali may raw de soo fekk ummu jamil ma nga raw waaw xobi tàmbali ma def ci jiw ñu taxaw ñu natt ngir di yéexee wala di gari ay bépp ñu def ci yoonu yonent bi ndax mu lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ak taxaw